fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi as-sabr wa fiihi aydan in ahabba allahu ubaydahu binnukbati binnukbati ibtalaahu fa haythuma yastabir ijtabaahu wa haythuma biha irtadas tafaahu mu ne wa fiihi nekk na ci li nga xamante ne nii mooy ngëneelu as-sabrul jamiil ay njariñam <coughs> bokk na ci aydan ba léegi li tax borom bi di ko tege hein mooy in ahaballahu day wane soppu borom bi jaam bu borom bi soppee ubaydahu as njaamam nan lay def bi nukbati tele da koy nattoo ay musiba di ko teg ay balaa di ko teg ay nattu waaw léegi nag bu ko tegee fa haythuma yastabir bu dee ne ba mu ko ko tegee dafa muñ ijtabaahu mu bijj ko daal di koy tànn bayna aqrani ci ay maasam wa haythuma biha irtada boo xamante ne nii nag gërëm na dépassé na la station de muñ dem ci la station de ngërëm ar-ridha bu dee boobu nag istafaahu ci la koy tànn yëkkati ko kan mooy muhammadul mujtaba kan mooy muhammadul mustafa alayhi salatu wassalam qad tabaahu wastafaahu voilà loolu xam nga xadiis bañ génnoon bi mu doon wax naan borom bi bu soppee jaam da koy nattu waaw léegi nag <coughs> képp koo xamante ne nii daal di ngay eh, ngërëm ah yow de yaa ngërëm yow la ñeel waaye képp ku xunna ko kaas ah di mer kooku ab sànjam ab sànj ci moom la moom la moom la ñeel xam nga loolu dugal na wax jii nii loolee dugal na wax ji wa inna allaha ida ahabba qawman ibtalaahum am man radiya fa lahu rida wa man saxita fa lahu saxat gisoon nañ ko xam nga dugal na wax ji ne waaw dugal na ko waaye ma ne la waaye al imaam ad-Daylami rahmatullah alayhi soloo na xadiis boo xam ne tamit day niroog lii waaw de façon bi ñu génn baax na ci <coughs> mu ne innal mu ne foofu yonente bi alei sat selaam dane ida ahaba allahu azza wa jalla abdan ibtalaa fa in sabara ijtabaahu wa ina wa in radiya istafaa ah ci mu ko ne nee na bu soppee azza màgg na wa jalla ta jaamam ibtalaahu da koy nattu fa in sabara bu mu ñit tabaahu mu belli ko wa in radiya bu dee ne gërëm na nag stafaahu mu tànn ko loolu mooy dëppoog li waaye xadiis bi njëkk a wax bu dëgër boobee daal na koy nekk loo xamante ne nii da koy taxaw daanaka moom doyoon na ci kon nag <clears throat> bi sëriñ bi waxee lool mu ne alul bala laysa lahum miizaanu wa laysa yunsharu lahum diiwaanu bal innahum yusabu ajruhum lahum saban bilaa baxsin gadan bushraa lahum mu ne nag ahlul balaa li tax waa bu gisee kay ay nattoom woyofoon bu gisee way natt yu rëy yawmal qiyaam moom muy nëbët ca lañ nekk ci ay xéewal li leen borom bi defal muy mëbët moom ci àddina ak a neexoon ñu doon ciseau di daggaate yaram bi ah ak yim fi wax yépp booba ak léegi mu ne kon ahlul balaa waaye xam leen ne kon waa balaa way nattu yàlla yu rëy yi te ñooy al amsal ñi gën a niru yonent yi alayhimu salaam warasatul anbiya ñi leen donn teg seen tànk ba moo tax la doon dal nañu donn moo leen di dal lu mel noo ne kon ahlul balaa waa balaa waa nattu de laysa lahum mizaanu ëllëg borom bi da leen dul tegal benn misaan di leen balancer di balancer seeni jëf jaru ko walay sa te déet yun charu ñuy wasaare lahum ñeel leen diiwaanu seen diiwaanu bi ñu doon bind seeni jëf kenn du ko wasaare di ko ubbi di xool naan xëy wa ubbi leen ah ya nga xam ne moom la maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dañ doon bind di nasxu li mu doon jëf bu ëllëgee ñii borom balaa yu mag yi natt yu mag yi kenn du tàllal ubbi seeni téere di leen xisaab loolu du am kon de yi seen affaire màgg na de mu ne waaw mu ne kon waaw kon ñoom seen mbir nu muy demee bu dee ne balance yi ya borom bi nattee kenn du leen ci defal dara soxlawuñu ko te kenn seen diiwaan yi ñu bind yi ñu doon jëf malaaka yi di ko bind ah iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yawma alayka hasiba yu mel noonu kitaabaka boobu du ñu ko am soxla wuñ ko yépp mooy bopp bi bi du seen jëf kenn leen ko wan di ko génne di xool lan ngeen defoon ah man nuuqisal xisaaba udib ñoom bokkuñ ci yoon <laughs> ah képp ku ñu seet xool sa téere jëf bu baax wu lañ bët ko benn par benn des na ko buggal ñoom moom soxlawuñ sax téere yi dañ leen koy lemal fee kenn du leen ko tasaa wasaareel di leen ko ubbil waa lu ñu leen di def mu ne bal innahum li am ba des mooy ñoom yu sabbu dañ leen di dottil di leen sottil ajrahum seen pay lahum ñeel leen ñoom daal ay waame mel ni ay tooraa laa wax ay tooraa gis nga boo demee ci vic lac Victoria boobu hein fële ca bassin du Congo ak ñoom les contreforts de Fouta Djallon gis nga ndox yi buy bëbb di jóge ci kaw montagne yi noonu muy rote bay fekk temps de pluie mu fees del waaw le Tanganyika gis nga yooyu li muy rote di wadd lu ëpp noonu lañ leen koy bëbbale di leen tuur di leen bëbbal seenu pay waaw yu sabbu ajruhum lahum ñeel leen sabban ak sotti lañ leen koy defal maf'ulun mutlaq bango bilaa baxtin ci loo xam ne amulu ko wuññeeku di xool di am lu ñuy chercher ci seeni këyitu jëf lan lañ def ak di wuññi lañ def ak di chercher ak loolu luñ deful xadan ëllëg waaye waaye ñoom amuñu loolu dañ leen di tuural rek ci loo xam ne kenn du ko compter malaaka yi sax xamuñu ko seen boroom kese ko xam waay waaye kon nag ma ne man Bamba waay waay radiyallahu anhu bushra lahum waaye waay waay est-ce que ñoom ñii daal daa tëllëx ñ na leen ñii daal ñoom mbëgte mu rëy ñeel na leen gaa yi loolu la suñu borom wax innama yutawaffa sabiruna ajrahum bighayri hisaab suñu boroom ne leen dëgg dëgg dinañu matal as-sabiruna ñi nga xam ne <laughs> ñu eh, mooy boroom ngay eh, muñkat yi waaw ñooñu de dinañ leen mu matal <coughs> ñoom seenu pay ajrahum seenu pay bi xayri xisaab ci loo xamante ni amul gennook saytu xanaa kon du lii la sëriñ bi wax nga ne ah kay allahu akbar allahu akbar kon kay mu ngi nii ñii kay xam nga ne kon bushra lahum wa tuuba lahum thumma tuuba lahum thumma allahu akbar waaw mooy ñii kay xam nga ne tuuba tëllëx daataa tëllëx bushra ka sajaratu ñi texe ñeel na leen waaw moo tax mu ne bushra waaye bégte lahum ñeel na leen mu ne fa xaytuma sarra u xaanat fa shukra wa xaytuma darra u xaanat fa sabira léegi boo bëggee mel ni gaa yi nag borom bi boole la ci ñoom nii xam nga nooy def kaay ma wax la naan Bamba radiyallahu taala anhu fa xaytuma sarra u fépp foo xam ne saa soo xam ne as sarra u yu neex borom bi feeñe na la tajalliyaatam yi manifestation wam yi wadd na ci yow agsi ci yow jaare ko ci mbégte yum la jox ak doom la la xéewale ay xéewal may la soxna wala may la boroom kër wala defal la ay xéewal sa affaire di dox sa business ak sa commerce wala sa industrie ak lu la bégloo fu mu ñëwee rek xaanat bu jotee fashkura na nga gaaw sant borom bi la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee rek borom bi dina leen dolli ngeen gin koo mën a sant kon nag santal bu xéewal yi ñëwee yi nga xam ne ñoo lay kontaan loo wa haythuma waaye saa su ne ab dorraa u lor yi xaanat bu fi rotee te jot ñëw agsi fos biraa na nga muñ ndax loolu mooy waxtoom bul fàtte faraayan arba'atal awqaati hein yooyu nga xam ne bu lu rëccee doo ko fayaat mooy yooyale kon nag mu ngi noon nga muñ mu ne inna alladina salafu kaanu abad mustawxishiina inna aahumna kade inna aanhumna kade mu ne inna alladina gis nga gaa yi nga xam ne salafu ñooy salafu saalix ñoo ñu jiitu woon ci yoonu yiw wii di lislaam radiyallahu anhum kaanu nekkoon nañ abad saa su ne mustawxishiina doon jaay àllu mooy dañ doon triste mel ni ku suba koo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo wéet waaw nekk ñoo xam ne vraiment booy da nga leen di gis xam ne ñii wét nañu oh, am na leen laal lu leen manqué na a bu dee daa sori anhum ñeel leen nakat ay ay ay ay nëx-nëx buñ toogee nii kaanu ida xaraja aamun anhum walam yusaabu fii fii ma lahum min maalihim aw najlihim aw nafsihim saa'ahum jiddan li husni dannihim bi rabbihim ida btalaahum bin nakad ulaa'ika alqawmu hum ahlu rashad waxtu wa jot na xam naa kon ñu daane la noonu